suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñeent fukk ak juróom ginnaaw bi muy wax yonent bi aleyhi salaatu salaam mu tudd ñi nga xamante ne nii mooy sa mooy yonent yooyu mu waxoon nga tudd seydinaa ki nga xamante ne mooy daawud aleyhi salaam ne ko wadkur tuddal mu waxaat ci seydinaa ayub ne wadkur abdanaa bu ci nekk mu wax lool léegi nag mu ñëwaat <clears throat> di wax fii nag ñeneen ñoo xam ne na leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam tudd te fàttaleku ñoom li nga xamante ne nii ñoom biñ fi doon woote it lii waa Quraysh doon la weddi ñoom itam noonu la woon waaye ñu taxawoon ci seen kanam ànd ak muñ goo xamante ne gu rafet rafet gu rafet a rafet la <clears throat> mu ne ko kon wadkur tuddal wadkur fàttalekul ibaadana suñu jaam ya ibrahima di seydina ibrahim alxaliilu aleyhi salaatu wassalaam wa isxaaq ak doom ja nga xamante ne nii doomam ja di seydina isxaaq wa yaquuba ak doomu seydina isxaaq di yaquub mu ne ñoo ñële aleyhimu salaatu wassalaam ulil aydi ñooy borom kattani ci jaamu boroom bi tabaaraka wa taala wal absaar ak gis yu sew yi ak clairvoyance gis go mooy lépp ci jaamu yàlla noonu nañ ci masamel mooy gis gu sew goo xam ne moom la leen borom bi mayoon nga xam ne lépp dañ ko doon teg ci lu leer nañ loo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo leen ci doon gindilee mu ne innaa ñun borom bi tabaraka wa naa axlasnaahum ñoo leen sellal ñoo leen sellal daal di leen sellal bi xaalisatin ci cellate goo xam ne nag maa ngi ko jaare ci zikra daar ci fàttaliku gi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku àddina gi nga xam ne du dara xam nañ ne du dara di <coughs> ngir ñu man koo sori xam ne fii nii du kërug saxuwaay waaye zikra daar maa leen sellal jaare ko ci fàttaliku gi ñuy fàttaliku bés pénc bés boobu nga xamante ne nii yu xew ak la nga xam ne moom la leen fa borom bi dig ngir ñi nga xam ne ñoo ko gëm waaye di fàttaliku bés moo xam àddina ak alaaxira ngir lan ngir fàttaliku bés bi kese déedéet mooy boroom bis ba di boroom bi tabaaraka wa taala suñu boroom moo leen sellal ci ñu nekk ci en perpétuel di ko fàttaliku ci loo xam ne duñu ñu deñ di fàttaliku du dellu ci seen boroom loolu mooy zikra daar fàttaliku kër gi mooy nit ki booy naan dama sopp mbir moo xamante nit ko sopp moo ko bëggoon nga xam ne lii la bëgg nga bëgg loolu nit ñu xamul nag dañuy jàpp new da ngaa bëgg loolu ngir loolu dégete yoo ka nga sopp moom lii wa ko liiwu da ko neex nga xam ne lii da koo neex moo tax nga nekk ci ñoom loolu la mooy yawmal qiyam ak yooyu noonu li tax ñu sopp ko mooy borom bi tabaaraka wa taala di ko fàttaleku moom moo digal nit ñi ñi nga xam ne ñooy soppee bi ñu koy fàttaleku te xam ne am na yu fay xew léegi nag ñu koy sopp di ko fàttaleku ngir seen borom moo tax seen borom boo bële moo leen sellal jaaral ko ci fàttaleku gi nga xam ne moom lañuy fàttaleku dëkk waayu yoo yële di kër yoo yële de <coughs> mu ne wa innahum te ñoom de dëgg-dëgg am nañu fa man ci ñun borom bi tabaaraka wa taala wa innahum te ñoom indana fi ñun laminal mustafayna al axyaar bokk nañ ci ñi nga xam ne maa leen tànn belli leen daal di leen tànn mooy ci sama jaam yi nga xam ne ñoom laa tànn daal di leen boo daal di leen xëcc ci sama bopp ci ci boppam moom borom bi tabaaraka wa taala mu ne wadkur fàttalekul yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ba bu ko defee waa Makka ñi doon la wax naan la yii yaa wa inna hadha la shay'un ujab lii nii mbir la moo xam ne ca njomboxtalu yéema la nekk ndax ma suñu koo dégg suñu boroom ne waxuñu lu am ndax am na ñoo xam ne njiit woon nañ fi te loolu lañ doon woote muy yonent yii ma lay tuddal bopp ba léegi naan la wazkur wazkur mu ne kon wazkur fàttalekul ismaila seydina ismail di doomu kan seydina ibrahim min jóge di magu kan seydina ishaq min jóge di baytex ci kan seydina yaqub ni ñu jóge mu ne wal yasaa ak ki nga xam ne mooy yonent bi ñu naan al yasa wa dal kifli ak beneen yonent boo xam ne moom la ñuy wax dal kifli ñii ñëpp ay yonent lañu mu ne wa kullun ñooy ñépp nag minal axyaari ci sama tànnéef yi lañ de ana ban tànnéef moo gën a borom bi mbijj la tànn la def la yonent boole la ci rusuluhu alayhi salaatu moom moom yonent moom ci rusuluhu azza wa jal ci ndawam yi loolu amul lu ko féete kaw mu ne hada mu ne lii ma la fi tuddal nii lépp nag ci saar bi zikrun ak fàttaleku la de ak hada alquran ji zikrun ak tudd yàlla la mooy tudd yàlla gi gën a màgg màgg mooy fàttaleku tamit ñi fi yi jasoon a jaar fan lañ jaaroon di gën a màgg ngir nga man nga man ci sa dund nga mën a xam fan ngay teg sa tànk boo bañee ñu nga xool rek ñi fi jaaroon denk ci lu baax lañ ne woon nga fexe cee nekk ña nekkoon ca safaan ba yow itam nga fexe koo sori de kon mu ne hada lii nii zikrun mooy ne tamit sharaf la de mooy ne teraanga la tamit alquran ji ju rafeta rafet te seenu tudd mooy tudd yàlla gu mag la wa na lil muttaqiina te ñeel na dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñoo ragal borom bi tabaaraka wa taala la xusna ma aabi gin jaa rafetu delluwaay yawmal qiyaam de mel ni ñu ne ko waa delluwaay bu rafet boobu mooy ban mu ne jannaati adnin mooy ajjanay adan yi nga xam ne day sax ajjana yi nga xam ne day sax mu lahumul abwaab dañuy ñëw ñu bu buñ ñëwee dees na leen ubbil buntu yo dee muttakiina loolu leeraloon nañ ko ko ne loolu li gën a dëgër mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom mooy ñëw comme ni mu ko nettalee ci xadiisu imaamu muslim comme niñ ko gisoon walillahi alhamdu wal minna yëglu ngir borom ki rom ridwaan alayhi salaam daal di une ko kan la mu ne ko yow mu ne ko yow kesel borom bi waxoon ma ubbil la kon mu ne muttakiina buñ duggee nag ca àjjana ya ñoom war ragal yàlla yoo yëlee dinañu sóonu fiihaa ci kaw ca seen lal yi lalu wurus ya yad'una fiihaa ñuy woo nag di fa laaj bi kulli faakihatin ci dépp bépp fooytéef rekk bépp xeetu fruit yoo xamante ne nii ci ay fruit yoo xam ne kasiiratin yu baree baree bari dinañ fa laaj yoo yële de wa sharaabi nag ay façon naan yoo xam ne yu baree bare la mu ne wa indahum te dinañu am foofu la ca àjjana qaasiraatu tarfi ñoo xam xef dafa dafa dafa gàtt mooy ne mooy xuurul ayn yi lay wax attrape te ñooy bokk ay at mooy ne <clears throat> li mu bëgg a wax mooy ne ñoom du ñu xool lenn du ñu xool kenn lu dul ka nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala booleel wute nag ñi nga xam ne ñoom ñu ngi xool walla seen morom mële wala seen kële ndaw si moom moom xaritam ba la fa muy sëyi lam fa am man war naa koo am déedéet ñoom moom meluñ noonu ñoom li ñuy xool mooy ki leen borom bi tabaaraka wa taala booleel li mu am doy na leen sëkk te dañoo gisul keneen fexewuñoo xool keneen sax bay xam ci lu mu nekk mu ne hada ma tu'aduna ñi dugg àjjana mooy li nga xam ne moom lañ leen doon dig de fa ngeen nee ca àddina li yawmil yi ngir bésub pay euh, faytu bi nga xam ne mooy bésu fay gii de mooy bés bi ñu leen di attee lii lañ leen digoon ne bu ngeen gañee rek bu ngeen jaamoo yàlla fii ngeen jëm mu ne inna hada gis nga àjjana jii ngeen dugg xéewal lii ma leen fi tuddeel xam ngeen ne lii inna hada dëgg-dëgg lii la risqu naa mooy suñu xéewal gi nga xam ne moom lañ leen di xéewale tey fii ta du dog de maalahu ñeelu ko min nafaadin ci jeex mooy jame mu jeex mooy la mu waxoon rek ne mbir yi du jeex mam laa ma laa mam laa ne walla mam laa mam mam ma laa fa mooy faakiha yoo xamante ne nii du jeex kenn la maqtu'atin kenn du leen mooy maq mooy mooy affaire yi du dog mooy doo ñëw ba ci biir ñu ne la ah sawaay yow nag ba nga fi nee ba léegi nag moom mooy jeexal nga ko waa génnal déedéet loolu amul xam nga fii àddina bi lu mu neex neex neex booy bànneexu ci bànneexu àddina yi xam nga ne moos du sax bés dina ñëw wala léegi rek borom bi indi musiba goo xamante ne nii moo lay dal tax mu fàtte loola la nga xam ne bànneex ba nga ne woon wala nga jekki affaire ya jeex ndax nag mbir yi daa am fu mu yem alors que foofu nag suñu borom ne dañ naa la dëgg lii la naa mooy suñu xéewal gi ñu leen di xéewal de maa lahu ñeelu ko min din ci jeex de du jeex déedéet moom du jeex de kenn du leen ko tere moom moom tadu tadu jeex mu ne hada lii mooy nag ginnaaw léegi ba mu waxee nag waa na liñ ne léegi nag muy ñëw di wax ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo defoon safaan yéeféer yi lan moo leen di dal mu ne wa inna li taaghina ñeel na ñi nga xam ne ñoo beewoon ca kaw suuf ne du ñu jaamu seen boroom lu mu tere ñu ñëw def def lu leen neex mu ne ñooñu de bu ëllëgee la charnamab dina leen ñeel li nga xam ne mooy gin jaa ñaaw ak delluwaay ñu ne mel ni dañ ne ko xam nga ñu la danoon xusna ma delluwaay ñii nag waa sharra ma'ab mel ni ñu ne ko waalu sharra ma'ab gin jaa ñaaw ak delluwaay mooy lan mu ne jahannama mooy jahannama de yaslawnaha dinañu fa sóobu dinañu fa dugg fa bi saaka ñaaw fa bi saaka bon almihaadu laltuga mooy seen lal yañ fay am a bon seen berceau yañ fay am lañ leen daal lalal ñu féete leen suuf lépp ci safara lay doon ak a ñaaw haada ñu fa duggee nag ñu naan leen gis ngeen mbugal mi ngeen nekk falyaduquhu way ñam leen ko waaye nañ ko ñam ñoom ñoom ñële nañ ko mos yi hamiimun mu nekk loo xam ne ndox mu tàng jër ba fa njombaxtaluk tàng waxasaax ak li nga xamante ni nii mooy sotteeku bu ñu leen lakkee li ciy sotteeku ñu koy roogalaat di roogalaat yi seen yaram yi dëkk yéeg yooyu nga xam ne day ñëw ba yor li nga xam ne mooy couleur bu ñuul loolu lu li nga xamante ne nii loolu la boroom xam-xam yu bari wax ak ñu jëli ci ñenn ñi ñu ne mooy waxa sax mooy mbir la moo xamante ne nii seddaay bu seddu guy mooy zamharir joo jële suñu borom ne amul aljana nga xam ne day sedd sedd boo xam ne daanaka li safara siy def bu bu tàngee jër noonu la seddaay bi di def te loolu gaa yi nekk ci pôle noor yi wala muy muy neel ci ndedd yi nga fexe yow génn solo ay dàll wallahi boo soree bala ngaa duggaat sa kër da ngay mel ne dañ la doon lakk kii dañ la doon lakk de mu ne wa aaxaru ne ñoon leen nag te am ngeen fi nag yeneeni façon min shaklihi ci yeneeni façon mbugal yoo xamante ni mu ngi leen di xaar yéen waa safara xeeti mbugal yu yu leen di xaar hada fawjun bu ñu fa duggee nag malaaka naan leen nag hada fawjun muqtahimun maakum bu ñu dugalee ña nga xam ne ñoom la ñuy njëkk a dugal ci safara si indi ñeneen nag di leen fa dugalaat su yore malaaka di wax ñi njëkk a dugg ci safara di kilifa yi nga xam ne ñoo leen réeraloon loolu dañ ci ñëw ci jotaay bii di ñëw waxtu wi jot na insha allah wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi